ci suñu jotaay bii ñu génn bi àwnillaahi wa minnati ñu ngi woon ba léegi ci lettre yi nga xam ne ñoom la aleyhi salaatu wassalaam yónnee woon fi nga xamante ne mooy buuri jamonoom buuri jamono ja nga xam ne ca la doon nekkoon madinatul munawwara ala saakiniha afdalu salaatu wassalaam gisoon nañ ci jataay bi weesu lettre bi nga xam ne moom la yónni ki nga xam ne mooy ñu ah, ngi woon ci bi mu yónni woon Hiraq la te imaam ibn Isxaaq naka noonu du moom rekk a ko solo waxoon nañ la imaam al buxaari ak imaam muslim ibnul xajaaj al qushayri an-naysaabuuri raxmatullah alayhi solo nañu waaye imaamu ahmad ibn xambal solo na ko waa ahlu sunanil arba'a solo nañu naka noonu ñoom imaam at-Tabarani imaam at-Tabari imaam al bayhaqi imaam al waaqidi imaam ibn Sa'd ñi ko solo ëpp nañ ñooñu waaye ñooñu tudd leen moom daanaka doy na ñun nag ñu ngi woon ci riwaaye boo xam ne imaam al Bayhaqi raxmatullaahi alayhi mooy ki nga xam ne moo ko soloo woon jële woon ko ci imaamu ibni Isxaaq ibni Yasaar raxmatullaahi alayhi te càllale boobu mooy même càllale bi nga xam ne moo nekk ci saxiixayni muy jaar ci imaam az-Zuhri di ibn Shihaab az-Zuhri raxmatullaahi alayhi mu jële ko ci Ubaydillah ibn Utba ibn Abdillah ibn Abbaas na Ubaydillah ibn Abdillah ibn Utba moom moo ko jële ci Abdallah ibn Abbaas radiyallahu taala anhuma wa ardaahuma mu ne woon xadis boo xam ne moom imaam ibn abbas mu ngi ko jële woon ci aba sufiana ibn harb ibn abdi shams ibn umayya radiyallahu taala anhu wa ardaah di ki nga xamante ne nii mooy abu sufian mu siiw mi sayidu li nga xam ne moo newoon sangu ci jamono yooyu gisoon nañu ni mu nettalee ne ni mu génne Makka ci commerce boo xam ne moom la doon dox dem Sham yoraale alalu waa ahlu makkata nee bi ñu àggee foofale mu tombeek Kisra noo Qaysar suñu boroom defoon mu récupérer terre yoo xam ne Kisra ibn Hurm di Kisra l'empereur perse da ko nangu woon ci teeru romain yi foofu la ci biladu Chien suñu boroom def mu daldi koy mu daldi koy récupérer moom Qaysar muy César de l'empire byzantin de Constantinople muy l'empire romain bi nga xam ne moo ne woon Maghrib woon Mashriq gisoon nañ ne dafa géntoon moom Qaysar ba waxoon ko li nga xam ne mooy bataariqa yi la mu géntoon mooy anna malikal xitaani sa yadhar mu ne moom lim gisoon mooy buuru ñi nga xam ne dañuy xarfal zaahir dina féete kaw féete na kaw nit ñi féete na kaw nit ñi dina noot ñu ne ko ñun bataari xëy di ses conseils spéciaux xamuñu kenn kuy def loolu du dul juif yi te ñooñ taxta imra imratika wa mulkik ci sa autorité lañ ne buñ la naree sonal daal bu dee ne sa njàq gi sa préoccupation gi ñoom ñoo tax yebalal ci fi nga xam ne mooy sa moomeel ci l'empire fu juif nekk ñu daw bopp bi bu ko defee yow nga noppaloo fatas saria foofu nag lañu yemoon mu ne bi nga xam ne ci lañu nekk ci noonu di xalaat ci loolu ñoom ñi nga xam ne ñooy bataariqa yi ak seen kilifa di kis di di qaysar mu ne fa innahum fi dhalika min ra'yihim yudabbiruna id ataahum rasulu saaxibi busra bi rajulin min alcarabi qad waqaca ilayhim a bi ñu newee ci bërëb bi noonu discussion bi entre le conseillers et Qaysar di xalaat ci mbir moomu préoccupé César ci noonu rekk ci la leen dëkkal dikkale saaxibu busra muy njiitu busra ne woon dëkk bu mag la woon ci waa Sham mu indil ko bi rajulin indil ko benn góor min al arabi koo xam ne ci arab yi la bokk qad waqaa ilayhim ah, boo xam ne dafa ñëwoon foofu fële ca waa Sham ci waa Bosra koo xamante ne dafa ñëwoon foofu la ci waa Bosra bowoon bokkoon ci arab yi mu ne ko moom waajooju la di saaxibu Bosra ay maliku Bosra ayyuhal malik inna hadha rajulun min al arab inna haadaa rajulun min ahli shaa min al-arabi min ahli shaa'i wal ibil yuhaddithuka an hadathin kaana bi bilaadihi fas'alhu anhu saaxibu busra mi draine waa ji indi ko benn arab ñëw ba ci kisra ne ko ayyuhal malik sa majesté son auguste son altesse Kisra no Qaysar inna hada rajulun min alarabi min ahli shaai wal mu ne ko kii ma la indil ci arab yi la góor la ci arab yi ñi nga xam ne ñoom sàmm lañ leen xame sàmm ay gàtt ki gëléem moom nag yuhaddisu an xadasin kaana bi bilaadi bi mu ma dikkalee fee ci Busra mu nga may wax wax yoo xamante ne nii dafa xew fi nga xam ne mooy jaziratul arab foofu la di lëkkam ci péninsule arabique daa am loo xam ne dafa xew lu bees moom la ñëwoon di nettali nag ma dégg ne yow yaa ngi fi yow Qaysar ma indi ko ne dinaa ko indil ba nga dégg li nga xamante ne moom lay wax kon nag fasalhu anhu laaj ko xew-xew bu mag boo bële xew ci seenum réew foofa la ci bilaadul arab mooy lan mu ne fa lamma ntaha ilayhi qaala li tarjumaani salhu ma hada alxabaru alladi kaana fi bilaade bi mu paree ba indi waa ji jege qaysar Qaysar tourne ci ki nga xamante ne mooy son inter son interprète bi nga xamante ni dégg na arab mu ne ko salhu laaj ko mu ne ko salhu laaj ko maa hada alxabaru alladi kaana fi bilaadi lan mooy xew-xew bi nga xamante ne moo xew ci dëkkam moom arab bi ma sama sate kii nga xam ne man la toogal Busra indi léegi mu laaj waa mu ne ko rajulun min al arabi min qurayshin xaraja yaz'umu annahu nabiyyun wa qad ittaba'ahu aqwaamun wa xaalafahu aaxaruun waqad kaanat baynahum malaaxibu fi mawaatina fa xarajtu min bilaadi wa hum ala daalik waa ji daldi tontu interprète bi bi mu ko laajee ne ko maa hada alxabaru alladi kaana fi bilaadik ana lan mooy xabaar bi nga ne moo xew sa réew mu ne ko benn góor la daal boo xam ne ci ñun la bokk na arab yi bokk ci tribu bi nga xam ne moom lañuy wax Quraysh moom nag dafa génn daldi ne moom yonent la mu ne nag am na ñoo xam ne topp nañ ko waaye am na ñoo xam ne wuute nañoo moom toppuñu ko mu ne nag am na ay ay ay laale yu xew seen seen diggante mooy ñi ko gëm topp ko moom góor boo gële bokk ci Quraysh ak ñi nga xam ne ñoo wuuteeg moom ne gëmuñu ko am na loo xam ne ay laale yu xew seen diggante ay xare mu ne fa xarajtu min bilaad yi man nag ci noonu ci état boobu laa leen bàyyi génn sama dëkk di bilaadul arab wahum ala zalika bàyyi leen ci état boobu mu ñëw fii mu ne nag fa lamma axbarahu alxabara qaala jarridoo fa ida huwa maxtuum bi nga xam ne moom ci la wax lool lii mooy xabaar bi mooy ne daal am na koo xam ne feeñ na fële ci suñu réewu arab ne moom yonent la am ñu ko gëm am ñoo xam ne dañu koo wute ay xare nag dox na seen diggante ñoom man daal foofu bu ma leen di bàyyi ci loolu lañu lañ newoon Qaysar nag moom mu ngi xalaat géntam bi ba léegi mu ne jarridooho mu ne summi leen ko ñu xool nga ne waay loolu muñ koy defe ma ne la hé bul foog ne danga nekk dans un pays occidental comme la France ñu naan lee droits de kiiwag noonu déedéet xam nga lii xalaatoo ab président France naan gars yi jar rideau en tout dina fexe kon ba benn média du ko yëg waaw ne bu ko média yi yëgee moom problème am na même bu dee dinañ ko def ci yeneen am pour des méthodes policières ngir xool ndax waa ji denculi arme ñu waaye kii deful dara lu tax ñu koy soupçonné ka def lool mu ne jar rideau futti leen ko summi leen ko ba ñu ko summee fa ida huwa maxtuun ñu gis ne waa ji dafa xarfal fa qaala ci saasa qaysar ne hada wallahi alladi qad ra'ayt qaysar ne hada lii de wallahi waat naa ci yàlla alladi qad ra'aytu mooy li nga xam ne moom laa gis sama gént gi ñii la ñii malikul xikaan mooy buurub ñii mooy koog muy wax moom moomu mooy sa yazhar moom mooy féete ji kaw laa ma taqulun a'tihi thawba ba pare na ko intaliq li sha'nik mu ne bataari xëy di ses conseils spéciaux ne ko ah, ne leen lii kii wax ñii ñooy ñi nga xamante ne nii lii mooy li ma gis sama gént gi ñii la waaye bokk la yéen ñi ngeen foog du juif yi yéen da ngeen a foog ne juif yi la mais du ñoom waaye ñii la léegi nag joxaat leen ko ay yéreem mu ne ko demal nga doxi say soxla li ma bëggoon a xam xam naa ko mooy kon gént gi ma gént kenn kon mooy buuru arab yi te ñoom yonent mi alayhi salaatu salaam lañ jàpp woon buur moo tax mu naan malik alxitaan mu ne summa innahu dacaa saaxiba shurtati fa qaala lahu qallib liya shaama dahran li batn li batnin xatta taatiya bi rajulin min qawmi haadaa asaluhu an sha'ni qaysar ginnaaw gi mu wax le chef de la police ashurta ki nga xam ne mooy chefu police yi ndax police bu leen foog ne léegi la am dafa lu bees la Seydina Omar ibn al-Khattab ci l'islam mooy ki njëkk a génne moo njëkk a dox dox lu mel noonu nga xam ne def ay ronde ngir xool sécurité dëkk bi di assurer sécurité dëkk bi moom Seydina Omar mi nga xam ne moo tegoon Dawaawiin radiyallahu ta'ala anhu wa mooy lu yàgg la te gis nga ñii mooy amoon nañ ko ñoo xam ne ñoom ñoo doon saytu li nga xam ne mooy kaaraangeeg dëkk beeg ville ville bi mu daldi wax ñi nga xamante ne ni mooy le chef de la police bu doon tey ñu ne le chef de la police nationale mu ne ko en de la polis bi impériale mu ne ko enti mu ne ko xallib li sham mu ne fuuyeel ma Shaam gi yépp Shaam tànk maa ngi fi ndax Qaysar Shaam nekkul woon fi nga xam ne fa la ne woon moom Constantiniya la ne woon muy moom Hiraql waaye daf fi ñëwoon ndax la xare bi nga xam ne buur yàlla def na mu gañe ko récupérer li nga xam ne mooy terre yi nga xam ne Kisra ko nangu woon ci empire am te bokkoon ne woon foofu la ca Shaam mu ñëwoon foofu demale ne woon Hims jóge Hims ñëw Iliya di baytul maqdis ngir lan ngir daldi sant buur yàlla subhaanahu wa taala ci kaw loolu nag ci la ko lii gént googu dikkal ba xew-xew yi ñuy wax daldi xew mu ne ko kon fuyeel ma fuyeel ma ci biir ak ci waaw ba ni nga may indee benn waay boo xam ne bokk nag kooku góor ga ñuy wax koo xam ne mbokkam la laa bëgg nga seetal ma Sham yépp fuyeel ma laajal fu baaram nekk arrêté leen ko ngeen laaj ko ndax am na loo xamante ne lu mu bokk ak góor googu ma dégg kii daal li ñuy wax qaala Abu Sufyan eh. Seydina Abu Sufyan ibn Harb ne abu sufyaan ibn harb ne fa wallahi inni wa asxaabi la bi gaza id hajama alayna wala id hujima alayna mu ne maa ngi wàcc yàlla man abu sufyaan ñun daal dañoo nekk gaza waxoon nañ la ci fii këne euh, foofu mooy waxoon na ko ci début xadiis bi comme niñ ko gisoo woon ci jataay biy weesu këne ñoom fi nga xam ne fa lañ doon dem di fa jublu buñ demee Sham moo doon Gaza muy Gaza bi ñu xam tey mu ne maa ngi wat ci yàlla foofu lañ nekk rek jàkk rek ay police daal ay nit daal du ñuy wër waaw mel ni ku ñu somb ñu daal di laaj ne mi ñoom ñu laaj ñu ñëw rek bi ñu gisee ndax mooy buñ jógee Quraysh ñëw ci ville yu toll yi dañuy neex a xam ne mooy koo xam ne ndax Quraysh ci temps yooyu Quraysh ci boppam Makka li mu doon kii kii ci arab yi boo demee pays ay ro ay Sham ak yooyu territoire Sham mais dañ naan ñi kii kaw kaw la en plus ñoom gis mooy comme ni ma la ko waxoon ci Kisra mooy gis gi ñuy gise ñi nga xam ne ñoo dëkk jaziratul arab këni ñi ay kaw kaw la ñoo xam ne xamuñu lu géej gi riir loolu nag day feeñ ci seen colin mooy façon bi ñuy sole ak ñi nga xam ne noonu la waa waa Sham wala waa waa waa waa Éthiopie wala ñi nga xamante ne mooy waa waa waa Kisra waa Perse du bokk. mooy ñoom seen façon col ko day feeñ ndax ni ñuy soloo comme que du bokk ak ñooñ boo leen gisee di leen xam ne mu ngi mel ni waajoo xam ne day dóor a kaw ga léegi sax kaw ga daanaka moo villiers yam ndax télé yooyu gis nañ ni ñuy soloo daanaka benn la léegi. daanaka ni ñuy solo benn voilà mais mooy en général ku jóge foo xam ne réewum dangaa ñëw réewum taax jóge ci village yi boo ñëwee en général dañ lay teel a xàmmee ndax ni ngay solo du bokk ak ñoom ni ñuy solo te loolu yàggul moo tax ndakaaru des fois dañ doon gis ñoo xam ne par exemple moom ndax gaay buñ gisee ku sol caaya sax ñu ne waa ji xanaa ci kaw ga la jóge alors que man nga juddoo dakaar yaroo dakaar màgge Dakar di sol caaya waaye gars yi ñoom loolu moom ils vont prendre en ridicule yàlla Allah kon gars yi ñëw na leen ñu laaj leen ne leen min man antum fan ngeen bàyyeekoo yéen ñi Abu Sufyaan nee na fa axbarnaahu eh, ah ñu daal li id hajama alayna mooy saaxiba shurtati saaxibu shurtati nee na moom moo ñëw a ak i gaan song mu ne leen yéen fu ngeen jóge ñu daal koy nettali li nga xam ne fa jóge ak fiñ dëkk mu ne fa saaqanaa ilayhi jami'an nee na nag ci saase lañu conduire ñun ñépp yóbbu ñu fi nga xamante ne fa la Qaysar na César mu ne fa lamma intahaynaa ilayhi qaala abu sufyaan fa wallahi maa ra'aytu min rajulin qat az'amu annahu kaana adhaa min dhaalika al-aghlaf yuriidu hiraql abu sufyaan ne maa ngi waat ci yàlla man foog naa masumaa dajeek nit koo xam ne ku rëy xel mooy nit koo xam ne ku ku ñaw rëy xel nekk visionnaire comme waa ji al aghlaf mooy ki nga aghlaf mooy liñ naan waa ji mooy koo xam ne moom du xarfal voilà mooy koo xam ne moom xarafalul moom lañ naan euh, mooy aghlaf li kim ci jublu mooy Hiraql mu ne fa lamma intahaynaa ilayhi qaala ayyukum amassu bihi rahima bi ñu chef de la police indi ak ay gaayam ci moom mu wax ñu moom lim bëgg ne leen ana kooku góor googu ñu ma wax aleyhi salaatu wassalaam ana kan ci yéen moo ko gën a jege ci wàllu deret kan moo gën doon mbokkam ci yéen Abu Sufyaan nee na fa qultu ana ma ne ko man ndax ña fa newoon yépp Abu Sufyaan moo ci gën a bokk ak yonent bi alayhi salaatu wassalaam waaw ndax ñoom ñépp ay sëtu Qusay lañu bin Kilaab mu ne adnuhu minni mu ne gaa yi jegeel leen ma ko mu ne gaa yi jegeel leen ma ko qaala fa ajlasanii bayna yadayhi summa amara bi asxaabi fa ajlasahum xalfi wa qaala in kadaba fa rudduu aley ah nee na mu ne gaa yi jegeel leen ma ko mu ne gaa yi jegeel leen ma ko nee na ba pare mu wax ñi ma àndaloon ne leen nekk leen positionné sonewu leen ci ginnaawam nekk leen toog leen ci ginnaawam moom bu jege ma man Qaysar jàkkaarloog man yéen ngeen nekk ci ginnaawam bu waxee lu amul nag def leen ma signe ne ah point bii ci liñ koy laaj li mu tontu du noonu Abu Sufyan ne fa araftu anni law kadabtu ma ruddu alayya walakin kuntum ra'an sayyidan atakarramu wa astaxyi min alkadib wa caraftu anna adna maa yakuunu fi daalika an yarwuuhu canni summa yataxaddasuuna bihi canni bi makka falam akdib Abu Sufyaan ne malgré Qaysar li mu wax man xamoon naa ne malgré tout ça jël gaa yi teg leen ci ginnaaw man ñi ma àndal xam naa leen waat naa ne bu ma waxul woon lu am sax dara lañ ko dul wax même bu li ma doon laaj bu ma ci waxoon lu amul du def gaay buñ ko ko wax waaye nag fa laqad ariftu anni law waaye walakinni kuntu imra'an sayyidan atakarramu wa astahyi min al loo mu ne waaye man damaa nekkoon koo xam ne sang nit laa koo xam ne sang kon nag jomb naa te rus naa di wax loo xam ne amul allahu akbar allahu akbar man yaqulu hada abu sufyan wa kaana ana idin min al mushrikiin wallahi gëmul woon yàlla jamono yi bu dee kuffaar yi abu sufyan mi nga xam ne gis nañ ay jalooreem uhud fu ne xandaq xudaybiya lu ne moom Abu Sufyaan ci boppam moo ne man xam naa ne bu ma waxul woon lu amul Qaysar gaa yi ma àndal tam teg leen sama gannaaw dara duñ ko ko wax waaye nag man dama nekk nit koo xam ne sang laa rus naa te wax dëgg jomb naa di wax loo xam ne amul xoolal liñ ci teg ba pare après ñu ñëwaat ci loolu mu ne wa araftu anna adna ma yakunu fi dhalika an yarwu anni man xamoon naa ne li gën a néew lu doon xew mooy bu doon ne damaa wax lu amul ñoom duñ ko wax waaye li gënoon a néew mooy buñ demee Quraysh nettali fa lool di nettali suñu gisee Kaysar César ba pare nettali na fa nettali waale man ba may wax la dama cee wax loo xam ne amul te man loolu duma ko def falam ak dib man wax naa man duma wax lu amul man Abu Sufyan Allahu akbar Allahu akbar ndax ndax ndax lii nii waaruñu ndax lii nii ñun ndax lii nii waaruñu walla xamuñu ci dara walla duñu jàngal dara walla duñu jàngal dara bu dee ne yéeféer yi ñoo sincère ba mu ne moom du moom ndax sang la bëggul ñuy nettali fenn naan mas na faa wax lu amul kooku loolu mooy principe mu nekk loo xam ne lu noble la quand même ñun ñi nga xam ne ñun la suñu boroom subhaanahu wa taala wax ci lam nañu yonentam alayhi salaatu wassalaam al ihsaanu an ta'budallaha ka annaka tara fa in lam takun taraahu fa innahu yara ndax lislaam yad'u ila al ihsan l'islam day woote ci perfectionnement di woote ci mbaax mu ne loolu mooy lan rafetal ci rafetal mu ne mooy nit ki da ngay jaamu yàlla comme si yow da ngay gis buur yàlla bu fekkee ne gisoo buur yàlla yëgal ne moom mu ngi lay gis ñun est en tant que jullit mooy ñoo xam ne buur yàlla ñoom qad koo xamante ni radiya billaahi rabba koo xam ne moom gërëm na buur yàlla mu nekk li nga xamante ne nii mooy boroomam est-ce que kooku war naa te wa huwa ma'akum aynama kuntum te buur yàlla mu ngeeg yéen fu ngeen mën a ne est kooku noonu buur yàlla di ko gis fu mu nekk bu newoon ci yoo ci guddi néeg boo xamante ne bu lëndëm la daldi nekk ci suufu mbàjjam buur yàlla mu ngi dégg la muy def a mu ngi gis la nga xam ne fa la ne est-ce noonu moom war naa wax lu amul gis ngeen wax lu amul ni mu ni mu ni mu ni mu tasaaroowe bayna dhahranil muslimin daanaka léegi moom dafa mel ni concours de kadib moo xew raar na raar na raar koo xam ne wax naa ak yow waxal ba jeexal te li mu wax amul amul minimum ñaar wala ñett jëm kaw ci loo xamante ne bu dëgg yàlla Allah loolu c'est rare loolu c'est rare nit ñoo xam ne lu ñu la wax leen na tee nga xam ne amul mooy nga vérifier booy vérifier léeg-léeg sax ça sonne ça sonne mal ra c'est loolu c'est rare nit koo xamante ne ku dëggu la mooy Allah mooy la yeneen ci baa ngi moo am mooy ki nga xamante ne as-saadiq mooy ku dëggu tëkk moom la dëggal lam ne woon jamono gaa yi dinañu àgg foo xamante ne nii lan mooy xew lan mooy xew mooy ne gaa yi dañuy eh, eh, lenn mooy xew mooy ne dangay toog ñu naan la diw de mooy daanaka wuur day ñàkk ñàkk boo xam ne da ngay jekk ñu naan la bërëb sàngam de am na ku ko wóor tellement ni nga xam ne noonu la nekk noonu la nekk ca loo xamante ni dafa raar Allahu akbar waaw bërëb sàngam de am na ku fa wóor pour wane ak wóor ak dëggu ni nga xam ne noonu lay raari ñun moom xam nañ ci dara moo tax waxu gaa yi nii bu bu taxee nga nga ngay mer wala ngay mere bit wala ngay agir ndax li ñu wax te li ci gën a garaaw nag mooy mooy xam nga kàccuk ñi nga xam ne ñooy ñooy ñoom lañuy ñuy considérer comme talibé loolu c'est grave mais nag lan ngay wax bu dee nag ñi nga xam ne ñoom lañ jàpp ay kilifa ñoom ñoo nekk ci ci ci domaine boobu ay ci lool waaw ñoo nekk ci domaine boobu nga xamante ne nii daanaka. wax lu amul moom ñoo ci ay aas wax lu amul daanaka ñoo ci ñoo ciy aas loolu mooy li gën a garaaw bu kilifa yi ñoo dem bas li ñuy wax du am dañuy wax mu leer na ne lii ñu wax amul mu leer na ne lii nii ñu wax moom demewul nii te ñoom ñu koy wax ñu tay ko xam ne lii ñuy wax dayowul nii moo xam en aparté dañ ko moo xam ci ay gàmmoo ki ay màggal wala ay cérémonie walla li nga xam ne mooy ay loo xam ne ay ay conférence mu nettali nettali boo xamante ne moom ci boppam xam ne ne nettali bii amul yàlla allah te ñu ne kooku mooy kilifa gi loolu c'est grave xoolal Abu Sufyan bu dee ne kuffaar yi ci seen bopp ñoo naan ñoom du ñu wax lu amul ndax bëgguñu ñuy nettali naan diw nee na lu amul waaye yow yow mi gëm yàlla ana nga nooy def Allahu akbar Allahu akbar lool la wax mu ne man xamoon naa ne malgré li Kisra Kaysar def yépp bu ma waxoon li amul sama gaa yi kenn du ko ne wax li ma wax demewul noonu waaye nag man dama nekk koo xam ne sangla la sang waaye waaye rus naa di wax loo xamante ni amul te li junoon a néew lu ma ci doon risque mooy ñu dem Makka daal di koy nettali ba ñuy nettali lool ñu nettali ne man li ma waxoon keroog tontoon naa lu amul man nag falam akzib man du ma wax lu fa akzib du ma wax lu amul fa qaala Qaysar commencé di poser question ne ko axbirnii an haaza ar-rajul alladhi xaraja ko mu ne ko axbirnii xabaar ma jox may information ci góor giñ ma ne dafa génn seen foofule mag zaadaha llaahu tashrifan wa takriman mu ne fa zahadtu lahu sha'na wa sa'artu lahu amra fa wallaahi maltafata ila dhalika minni fa wa qaala li axbirni amma as'aluka anhu min amri nee na bi mu ma waxee lool bon ma fexe wax wax wax Kisra mooy mooy ma ma ma def ma def diversion Kisra mu ngi may laaj non Qaysar tax ma naan Kisra boobu ba léegi Qaysar mu may laaj ma wax ko ci yonent bi alayhi salaatu wasallam man ma bëgg ko wax leneen mooy man ma tëniiral ko discours yi nga xam ne ñun waa Makka ñi nga xam ne ay noonam lañu ñun <laughs> discours boobu lañuy ñuy tenir ma bëgg koo tenir discours boobu man daal au ma tontu ko fa fa zahattu sha'na man daal ma fexe wax loo xam ne daal pour Qaysar sori mbiram isolé ci mbiru yonent bi aleyhi salaatu salaam wa saxartu lahu amra tuutal ko ne ko ñooñu moo am na ci beneen waaye ma ne moom kaahin la saaxir la ab ab ab ab ab ab ab magicien la mooy loolu mooy ñoom mooy waxul loolu noonu mu wax moom moo ñoom lañ gëmoon waa Makka en ñu bari ci moom ci ñoom ñoom loolu lañ gëmoon te Abu Sufyan dafa bokkoon ci nga xam ne dama jàppoon na yonent mi alayhi salaatu salaam en fait affaire nguur la rek moom loolu na ko jàppoon bi mu nee Quraysh moo tax bu nee bu nee magicien la mooy ñi nekk ci ginnaaw lool loolu lañ jàppan ah. ñoom ku faaru Quraysh yi gis nañu al-Walid ibn mu mughira ca taw Makka te rappelé woon nañ ko bi ñuy gis doom ji di al euh, naa Khalid ibn al-Walid bam leen dajalee naan leen ah, kiibee ngi ñëw ajjee ngi ñëw il faut ñu dëppoo ci kàddu lan la ñuy wax nit ñi buñ ñu laajee ne Seydina Muhammad mii lii muy wax alayhi salaam lan la ñu mën a dëppoo ci kàddu ñii ne saaxir la ñii ne kaahin la ñii ne majnuun la ñuy wax lu ne kon nag ci kaw loolu la wax mu ne fa zahadtu lahu sha'na wa saghartu lahu amra ma fexe néewal mbiram tuutal ko xeebloowal ko waaye fa wallahi maltafata ila dhalika minni waaye li ci li ci li ci li ci graaw mooy gis nga waa ji gis nga <laughs> gis nga waa ji al axlaf mii muy waa yi nga xam ne moom du xarfal muy kaysar kaysar moo mële mais gis nga waa ngi waat ci yàlla faalewul sax li ma doon wax mais gestuwul sax bàyyiwul sax xel ci yooyu ma doon wax naan sha'ir la kaahin waaye mu re mu mu mu jëlaat reformulé waat laaj bi répété waat ko ne ma ak axbirnii amma as'aluka anhu min amri mu ne ko yée eh, mu ne ko yow ma ne laajuma la ndax moom shaa'ir la yéen seeni opinion envers moom loolu du tax loolu laajuma la loolu man li ma lay laaj mooy nettali ma ci li ma la laaj ci mbiram nee fa qultu salni amma badalak léegi nag ma ne ko bon comme que noonu la ah kon laaj ma lu la neex léegi xoolal lu la neex nga laaj ma Qaysar ne ko kayfa nasabuhu fiikum nee na ah, mu ne ma mais moom lan mooy askanam ci yéen lan la lan mooy askanam ci yéen waa Quraysh mu ne abu sufiyaan ne qultu mahdan min wasatina nasaba ma ne ko ku sell moom askan wu sell la bokk waaw arabiyun mahd la mooy arab piir la te askanam wu sell la min awsatina nasaba bokk na ci ñi nga xam ne ñoo gën a digg doomu fa ñu bokk qaala Qaysar ne ma fa axbirnii hal kaana min ahli bayti ahadun yaqulu mithla qawli fa huwa yatashabbahu bi mu ne ko deuxième kestion dama bëggoon a xam est-ce que am na kenn ci waa këram mooy tribu bi mu bokk clan bi mu bokk ci Quraysh am est-ce que am na kenn ci néegu baayam wala ay ay baay tëxam kenn koo xamante ne mas naa woote lu mel ni li mu woote moom ku mas wax comme li mu wax naan yonent la ba bu ko defee ñu jàpp rek bu boobaa que kooku lay niru nirulu mooy maamam ja ko masoon a wax est ce que loolu am na. Abu Sufyan nee na fa qultu ma ne ko loolu nag masula am ah loolu moom masula am koo xam ne mbokkam la woon woo xam ne da doon woote loolu loolu moom masula am moom. moom moo ko fa njëkk a wax xaala mu ne ma kon moom Qaysar fa axbirnii hal kaana lahu mulkun fastalabtumuuhu iyyaa fa jaa'a bi haadhal hadiisi litarudduuhu alayhi mu ne kon laaj maa ngi lay laaj kon ginnaaw lii est-ce que dafa amoon nguur moom moom buur la woon xam nga kaysar xamul mooy day laaj mu ne ko kon moom doon buur est-ce que buur la woon ngeen daldi woon koy fay jële nangu nguur gi ci moom ba moo tax muy muy wax waxam ju bees diine yonent la ngir ngeen delloo ko li nga xam ne mooy nguuram gin perdron noonu la demee Abu Sufyan nee na fa qultu la ma ne ko ah non masula nekk buur ah amul woon benn nguur goo xam ne moom lañu nangu ci moom ba mu koy bëgg a ak lii muy woote noonu loolu loolu noonu loolu masu koo doon mu ne ko kon fa axbirni hal kaana fa axbirni an atba'i man hum mooy gis nga lim laaj ne mooy lu concerne woon yonent bi alayhi directement la léegi nag mu ngi laaj loo xam ne mooy ñi ko topp mu ne ko kon fa axbirni an atba'i dinañ ñëw buñ paree riwaay imaam ibn Saq bi dinañ ñëw ci riwaay imaamul Buxaari bi lépp lépp bu xaw a niroog bi ñu gis que ne différence yi ci am ak ak ak enrichissement yi am ci riwaayaat yi insha boobu rek lañuy jël après bi insha allah ci wàllu Qaysar mu ne ko kon fa axbirni an atba'i maa ngi lay laaj nga xabaar ma ci ñi nga xamante ne ñooy ñoo ko topp muy saxaabaam yi ñooy ñan ñoom ñan lañu fa qultu nee man abu sufyan ma ne al ahdaasu wa du'afaa'u wal masaakiin fa amma ashraafuhum wa dhawul asnaani fala nee mane moo ñi ko topp moom mooy al ahdaasu wa du'afa mooy jeunes yee ko topp jeunes yeeg ñu faible ñi mooy pauvres yi daal les pauvres gens mooy gaa yu ñàkk yeeg borom bu buy woyof yeeg ak xale yi bu ñu xale yi nag mooy jeunes yi comme boo worof naan xale yu góor yi voilà jeune bi jeunes yee ko topp ak borom mbubb yu woyof yi muy way ñàkk ñi ak masaakiini ñi nga xam ne ay way ñàkk lañu ñu feebal ñi ak ñu ñàkk ñi ñoo ko topp ñi nga xam ne ci classe sociale bi ñoom économiquement taxawuñu socialement de des na tuuti ñoo ñoo ko topp ak ñi nga xam ne dañoo faible quant ñi nga xam ne nag ñooy kilifaay Quraysh yi wa dhawul asnaan ak ñu mag ñi a ah, mooy borom at yi yu mag ñi ñu mage ñi falaa ñooñ toppuñu ko lii mooy dans l'ensemble la tontu mais Abu Sufyaan moo la gën xam ne kaana Abu Bakrin sayyidan min as-saadaat wa kaana Usmaanu man huwa man alima huwa ab man Abu Sufyaan di mbokkam di Usmaan sayyidina Usmaan ibn Affan ñu bokk ya mooy ne moom xamoon na loolu mais ñooñu boo leen boo leen gam-gam léegi ñu topp yonent bi alayhi salaatu salaam ñépp mooy ñi ci ëppoon li la gis nañu waa ba ñoo fa ëppoon ba gis nañ la xewoon mooy ñoo fa ëppoon ñooy ñi nga xam ne ñoo ko toppoon daanaka ñooy du'afa yi looloo tax mu tontu lool ne kanta ñoom lool lañu jeunes yi ak ñi nga xamante ne ñooy way ñàkk ñi ak ñi nga xam ne ñu faible ah, mu ne qaala Qaysar ne ma fa axbirnii amman yasxabuhu a yuhibbuhu wa yalzamuhu am yaqlihi wa yufaariquhu ba léegi muy laaj ci ñu ko topp muy saxaaba mi radiyallahu anhum mu ne ko xabaar ma ci ñooñu ko ànd ak moom topp ko ñooñu ñooñu kenn ci mooy ku nekk ci ñoom ayuhibbuhu wa yalzamu ndax kenn ku nekk ci ñoom ku ko sopp dañoo ko sopp moom tey takkook moom walla boog dañu ko faa buñ ci duggee ci diineem ji muy woote après dañ ko fay bàyyi tàqale koog moom dem qultu nee na man abu sufiyaan mana ma ne xallamaa saxibahu rajulun fa faaraqa abu sufiyaan ne o ah, néew na ba daanaka mënuñu koo tudd ku ko masa ànd ak moom daal di koy daal daal daal di tàqale koog moom ah loolu loolu c'est très rare c'est insignifiant bu dee am na qaala qaysar ne ko fa axbirnii an il xarbi baynakum wa bayna mooy gis nga <laughs> lim wax moo tax mu ne man ba muy nettali affaire bi ah, Seydina Abdullah ibn Abbas mu ne ko man yaakaar naa ne masumaa gis nit koo xam ne ku ñawe ni waajee nga xam ne du jong quoi moo am xel gis nga question yi loolu mooy buur tamit buur da xam njiit njiit du nekk ignorant du nekk ignorant du nekk ignorant gis nga laaj yi ñëwul rek ah yow foofu nga bokk je vais débuter njëkk leen a rey ku ma gisu ba arab indil leen rey leen bu ko defee ngir menacer ka nga xam ne moo nar a daa moo nar a noot moo nar a féete kaw moom laa gis ci sama gént waxul lool de ba pare mu commencé laaj laaj ci moom alayhi salaatu wassalaam ay mbiram askanam fu mu jóge ak état wam cas social est-ce que buur la woon bu ñàkk nguuram est-ce que dafa amoon maam joo xam ne li muy woote daf koo mas a wax ainsi de suite mu pare ci moom ndax <laughs> li wolof naan wax ma wax ma sa xarit ma wax la ka nga doon ana ñamuy àndal ñamuy àndal euh, ñooy ñan mooy ñan mu wax ko ñooñu ñooy ñan seen classe sociale ak ñooñu waaye est-ce ànd buñ ñoom dañ fay ne wala après dañuy takkook moom walla après dañuy dem ba ko fa mu wax leen ne ñooñu loolu ak néew ko fa ba ñépp daanaka ko ànd ak moom fa ngay des loo léegi mu pare ci boobu mu daldi jàll ci beneen série de laaj mu ne ko fa axbir ni anil harbi baynakum wa bayna léegi comme que waa ji fi ñëwoon moom bii fi njëkk a ñëw nee na yéen am na ay xare yu ngeen xareek moom léegi man Qaysar César dama bëggoon yow nga nettali ma wax ma seen xare entre yéen ñi ko gëmul ak moom nan la deme fa qultu Abu Sufyan nee na ma ne sijaal yudaalu alayna wa nudaalu alayhi mooy alxarbu sijaal Abu Sufyan ne sijaal mooy léeg-léeg dañuy gañe rek koy alxar bu xare moom sijaal lool la tey dangay am victoire suba nga ñàkk ko tey dangay am victoire suba nga ñàkk ko yu daalu alayna wanu daalu alay léeg-léeg mu gañañu léeg-léeg tamit ñun ñu gañe ko rek mbir yi daal noonu la fa demee xaala nee na mu ne fa axbirnii hal yaxbir mu ne ko fa axbirnii nettali ma hal yaxbir ndax moom day war wala déet ndax moom day war waaw wala déet mu ne fa lam ajid shay'an agurruhu bihi illaahi qultu laa wa naxnu minhu fi mudda wala namanu xadrahu fiiha nee na bi ma laajee na ma waaw moom day relation yi muy am ak yéen est-ce que mas ngeen dara accord yu ngeen am ak moom mu daal di leen trahir wor leen Abu Sufyan nee na nag trouvé wu ma woon lu dul benn benn benn benn faay foo xam ne fii laa ko waroon a mën a duggee wax loo xam ne dëgg lay doon ba pare mais mu arrangé ñu ndax li may wax nii moom xamu ci dara pour moom moom daal bu li ko gënaloon mooy bu bëgguloon a wax yu mel nii di wax lu rafet ci yonent bi sallallahu alayhi wasallam ndax yonent bi sallallahu alayhi moom booy wax ci moom di wax lu rafet ci moom léegi nag boo fiy wax lu amul ak ay wax yoo xamante ne teguwul fenn loolu yow yaa koy wéete yow ci sa bopp yaa koy wéete mu ne fii daal laa mënoon a amee poñ mais daal ma ne ko nag a ah, ñu nag ñu nag moom de ma ne ko ñu nag ñu nag moom fii mudda am nañu ab accord muy mu ngi koy junj Hudaybiya le traité de Hudaybiya te lii bokk na ci liy wane ne kon après Hudaybiya la lettre yi la yónni lettre te xam nañ ne c'est avant fathu Makka ndax fathu Makka ci la Abu Sufyaan tout kon tey buy nettali nii naan ñu ngeeg moom jamono yi may waxeeg yow ñu ngeeg moom ak accord yoo xam ne ñoo nag suñu diggante ñu nag moom waaye nag mooy fii rek la mën a waxe loo xam ne duñ ni amul mu ne wala na'manu ghadrahu fiha mu ne te ñun waa Quraysh wóolu wuñ ko ne duñu ci trahir loolu moom wóolu wuñu ne dinañu duñu ci trahir waaye nee na famal tafata waaye saay daal waaye gestuwul sax ci li nga xamante ne moom laa fa wallahi maltafata ilayha minni loolu ma wax naan peut-être ndax li may wax du feebu am mooy ñu ngi ci accord yow ndax day woor man nga ne déedéet ndax lan ndax ba ñu séq moom am nañuy accord ak moom ba lii may waxee yow trahiru ko mais waxul lool mu ne ko waaw trahiru ko mais mais daal wóoluwuñ ñun daal wóoluwuñ ne du ko trahir nee na waaye faalewul sax loolu ma wax qaala mu ne fa aada alayya alxadiis mu ne mu dellu moom Qaysar daldi waxaat ak man léegi nag mooy laaj yi pare na mu ne mu ne ko mu ne ko za'amta annahu min amhadikum nasaba mu ne ko laaj naa la sama laaj bu njëkk bi naka la askanam deme ci moom nga ne ma bokk ngeen ci ñi nga xamante ne ñoo gën a sell askan mooy tontu yi jeex na léegi nag muy jël point par point yim tontu ngir wax ko nag li nga xam ne moom la jàpp moom Qaysar ci wax yooyu mu ne wa kadhalika yaxudu allahu nabiyya ida axada laa yaxuduhu illa min awsati qawmi wa sa'altuka hal kaana min ahli baytihi ahadun yaqulu mithla qawlihi fa huwa yatashabbahu bihi fa qulta laa mu ne ko bi ma la laajee muy jël point par point laaj naa la ci wàllu askanam nee nga ma bokk na ci ñi gën askan ki gën a sell askan ci yéen mu ne naka noonu la buur yàlla di jële noonu lay tànne buy tànn yonent da koy jële laa yaxudu illa min awsati qawmi ñi gën a dëggu doomu gën a baax ci ñooñu mooy ci askan fa la koy jële mu ne ko sama beneen question bi yow wasa altuka laaj naa la hal kaanamin min ahli bayti ndax est ci amoon na ci waa këram kenn koo xam ne dafa mas a woote li muy woote doon woote li muy woote mooy di woote yonent moom muy niroo bëgg niru niru lu kooku tax muy wax li muy wax nga ne ma déedéet wa sa'altuka hal kaana lahu mulkun fastalabtumuhu iyyah fa jaa'a bi hadha al li tarudduhu mulk fa la ma laaj la ndax amoon na nguur goo xam ne dangeen ko nangu ci moom muy wax lii ngir récupérer li nga xam ne mooy nguuram nga ne ma déedéet mu ne wa sa'altuka an atba'i fa za'amta annahum al ahdath wal masakin wad du'afa ma laaj la ci ñan ñi koy topp nga ne ma ñoom ñooy ñi nga xam ne ñooy jeunes yi ak pauvres yi ak ñu feebal ñi ñooy ñàkk ñeeg ñu néew doole ñi mu ne wa kadhalika na ko noonu yëgal ne atba'ul anbiya ñi nga xam ne ñooy topp yonent yi aleyhim salaatu wassalaam fii kulli zamanin ci jamono ju ne noonu lañuy mel mooy ñi gën a diggu doomu gën a pauvre faible mooy les faibles ak pauvres yi en général ñoo koy topp <laughs> euh, ndax la mais lool moom c'est compréhensible ndax riche yi euh, en général ñoom système bi ni muy doxe da leen di arranger de telle sorte que ndax système bi ni muy doxe ci lañ amee liñ am il suffit lu mooy lu nar a ñëw wëlbati système boobu ñoom ñooy njëkk a tiit te ñooy njëkk a jóg ngir jàmmaarloog waa jooju ndax dañ naan kii bu ñu toppee li ma bëgg mooy day changer li affaire yi doxe te bu boobaa suñuy affaire mooy changé te bu boobaa mën nañu ñàkk li ñu am kon nag bu jaree déclarer waa ji guerre dañ koy déclarer guerre <laughs> moo tax euh, gis nga li gars yi naan dialogue social nii ci entre gouvernement am nga gars yi France temps yi ci lañ ne ak syndicalistes yi mais du yem ci ñoom mooy da ngay am patronat bi dañuy am seen affaire seen organisation comme MEDEF comme ñoom MEDEF. mouvement wu patronat wu France ñoom dañuy am li nga xamante ne nii mooy seen organisme boo xam ne riche yi fa la ñuy daje patron yi ngir mën a défendre seeni seeni seeni droit mooy en général en général ku nar a wëlbati mbir yi duñ ci d'accord fekk affaire yi mooy du loo xam ne ñoom dañu jàpp ne lii nii da leen di arrangé mais bu ñu gisee koo xam ne discours bi mu am dafa xaw a nekk discours boo xam ne mooy day dindi mooy day day nekk loo xam ne li ñu naan discours révolutionnaire ñoom dañuy dañuy se di mena dañuy se sentir dañuy jàpp ne ñii lii ñoom lay menacé ba bu ko defee dañuy dressé wu lu bari contre yooyu rawatina nag bu dee loo xamante ni affaire diine da cee law comme lii waa dal waa Makka ndax gars yi seen économie ci commerce la xewoon la tegoon ak yàlla yi te ñi nga xam ne ñoom ñooy garder yàlla yi yor commerce bi presque benn lañu woon kii ñëw ne nañu bàyyi yàlla yooyu yëpp ak aj gi nga xam ne ku ñëw dafay ñëw sa yàlla yi nga kii indi ci kaaba gi ñu ne la nañ arrêté loolu di jaamu benn yàlla kii dafa nar a yàq économie kon moo tax mu ne ko yow laaj naa la ñan ñoo koy topp nga ne ma mooy jeunes yi way ñàkk ñi ak ñu feebal ñi yëgal ne naka noonu ñuy topp yonent yi aleyhimu salaatu wassalaam ci jamono ju ne mooy ñi ëpp ñu koy topp loolu ci jublu pas de ñoom kese la xam nga ne ah, Seydina Abu Bakr mi ñu la doon wax ci sang yi la bokk mook Seydina Usmaan te ku ci nekk ci ñoom ñaar boroom alal nga woon te toppoon nañu aleyhi salaatu wassalaam mu ne ko moom qaysar wa sa'altuka amman yattabi'uhu ayuhibbuhu wa yalzamu am yaqlihi wa yufaariquhu fa za'amta annahu qalla man yashabuhu fa yufaariquhu wa kadhalika halaawatul iimaan mu ne ko laaj naa la ba léegi man qaysar est-ce que ñi koy topp ñi koy topp ku koy topp ci moom da koy sopp di takkook moom wala da koy mere yàq lii da koy mere waaw loolu firiwuma koon yàq lii da koy mere xalaa maa wadda'aka rabbuka wa maa xalaa mooy mere voilà ndax da koy mere wa yufaariqu taqalu koog moom fa za'amta nga ne yow mii di ma tontu kene néew na ku ànd ak moom daal di koy tax daal di taqale ko moom taqale ne ko wa kadhalika halawatul iman laa tadxulu qalban fa taxruju min mu ne ko nag loolu nga ma wax tontu ma ne loolu mooy képp li nga xam ne mooy xalaawatul iimaan li nga xam ne mooy euh, euh, cafkaay neexu li nga xam ne mooy mooy mooy mooy mooy ngëm yàlla voilà kaay ngëm yàlla ak neexam lool la mooy ne laa tadxulu xalban ngëm yàlla ni mu neexe du dugg benn xol fa taxruju minhu mu ci génnaat ndax bu faxasee dugg loolu mooy dans l'ensemble waaw ndax buur ya gëm yàlla bu newee ci xol ala bi zikrillahi tatma'innul qulub ci tudd yàlla ci la xol yi dale te loolu ngëm yàllaa la koy may ngëm yàllaa la koy may mu ne ko nag na ko noonu la rek looloo tax gaay duñ ko bàyyi ndax ngëm yàlla ku mu dugg ak neexaayam ku mu dugg sob xol du ci génne noonu mu ne ko wa sa'altuka kayfa alxarbu baynakum wa bayna fa za'amta annaha yu yudaalu alaykum wa tudaaluuna alayhi wa kadhalika takunu xarbul anbiya walahum takunu laaqiba mu ne ko laaj naa la beneen laaj boo xam ne dafa jëm ci wàllu xare yi ngeen di xare ak moom nga ne ma alxarbu sijaar léeg-léeg ngeen gañe léeg-léeg mu gañe leen mu ne ko nag noonu la xare yi yonent yi aleyhimu salaatu wassalaam ak seeni ñañi ñeneen gëmul xare yi noonu la mas a demee mooy buur yàlla luy dogalub yàlla la boo xam ne sunnatullahi la moom la yàlla def mbir yi du ko doxe mooy ne dañuy gañe léeg-léeg ñu gañe leen waaye nag walahum takunul aqiba waaye mujjanteelu mbir yi nag ñoom ñoo koy moom ñoom yonent yàlla yi saab saab ñoo ñooy mujj noonu ñooy mujj noonu loolu la alxuraan wax bi kataballaahu buur yàlla moo dogal ci loo xam ne jiitu na nekk teefu nekku nekk ne nekk téef yi que ni la aghliban na maay féete kaw maay noot ana man wa rusul yi ak sama ndaw yi kon moo tax bu kii bu ñuy gañe ñoom alayhim salaatu wassalaam ñu leen di gañe mais mujjantal gi ci ñoom lay wal li alxuraan wax mujjanteelu mbir yi ngir way ngëm yàlla yi ñay ragal yàlla yi ñooñu ñoo koy ñoo ko moom mu ne ko wasaaltuka hal yaqdiru fa zaamta annahu laa yaqdir mu ne ko te laaj naa la est-ce que wor nga ne ma du wor nga ne ma du wor mu ne ko fala in kunta léegi nag mooy foofu la samay laaj ak sa yi ma tontu yépp mu ne ko wala in fala in kunta sadaqtani la yaghlibanna ala man tahta qadamayya haatay wala wadittu anni indahu fa aghsilu an qadamay summa qaala ilhaq bi sha'nik nee na mu ne ma ginnaaw bi ma tontoo lii nag bu dee ne yow li ma wax dëgg la ke li nga ma tontu lépp nii la deme wat naa ne dina noot dina moom ba sa gis nga sama tànk fii ma toxaw man Qaysar César fii ma toog sama suufu tànk yi fii ma ko teg moom diineem jooju dina ko dina ñëw ba noot fii ay way te aka neexoon ma ne woon fa moom ne woon fa moom ma ne woon fa moom moom alayhi salaatu wasallam pour wane wàcce gu ma wàcce sama bopp ci kanamam ak toroxlu gu may toroxlu ci kanamam ma koy raxasal ay tànkam waaw wala ci suufu tànkam laay ne man ki nga xam ne maay Qaysar di buuru Romain waaw mm. summa qaala ginnaaw gi mu ne ma nag comme ko am naa li ma soxla woon ci information ilhaq bi sha'nik man ngaa dellu ilhaq bi sha'nika dellul ak sa mbir man ngaa dellu léegi vaquer ci say préoccupation ñooy libéré naa leen ay wa dem leen seen yoon libéré naa leen dem leen seen yoon qaala fa qumtu wa ana adribu bi ihda yadayya ala al uxra nee na ma tax bu Sufyaan ma jóg léegi bon comme que pare nañ nee na maa ngi jóg wane ginnaaw jël sama loxo di jël sama di dóor beneen bi benn bi ci beneen bi naan di noonu <laughs> mooy wax yooyu rek wa aqulu maa ngi naan yaa ibadallah <laughs> laqad amira amru ibn abi kabsha asbaha muluku banil asfar yaxaafuhu fi sultaan yaxaafunahu fi sultaanihim nee maa ngi naan nee maa ngi dem noo mbir mi nag daf ma sincèrement daf ma jëlee kaw quoi non lii moom moom moom masuma koo gént masuma yaakaar ne dinaa dund ba ba waay waay waay Seydina Muhammad mii ak li ñu joteek moom yépp waay waay masuma woon a yaakaar que waay waay waay dina àgg nii waay. nee maa nga naan maa ngi jël sama ndax yéemu jël sama benn loxo di ko dóor ci beneen bi tanaan nii wa aqulu ma naan yaa ibadallah ñi ma àndaloon. naan ci waa Quraysh naan neen ah, jaamu yàlla yi laqad amira Amru ibn Abi Kabsha de ya ilaha illallah waay waay mbiru mbiru ibn Abi Kabsha waxoon nañ la yonent ma sa sam lañ doon wax ibn Abi Kabsha am nañu ne moo euh, jëkkëru sayyidatu Halima tuddoon noonu moom lañ doon dàkkantale lool am na yeneen wax yoo xam ne tuddoon nañ ko keneen looloo tax ñu ko doon woowe ibn Abi mbiram jëm na kaw te féete na kaw de la mi moom asbaha muluku banil asfar yaxaafuunahu min sultaanihim mais même buuru nit ñu zone yi mooy mooy ñoom ci ñoom loolu la ñoom dañu jàppoon ne gars yi dañoo zone mooy impression boobu lañ am mooy waa waa romain yi lañ doon wax même ñoom sax ak seen puissance li muy rëy rëy yaxaafuunahu fi sultaan dañ koo ragal même ci seen territoire seen moomeel dañ ko faa ragal mais buur bi mais César mais ki ma mais César de nee na bu dee wax naa ko dëgg fii mu tegi tànkam te moomeelam la moom dina ko moomee ah, waay waay laqad amira Amru ibn Abi Kabsha waay waay ñun maa Makka ndekk te ñun eh Seydina Muhammad nag affaire am a ngi baaxaa féete na kaw de foofu fa la nettali bi yem imaam Ibn Ishaq après indi na wax na soloon a jële ci euh, ki nga xamante ne mooy imaam Az-Zuhri mu nettali li nga xam ne moo newoon nag biir leetu wu yonent bi alayhi salaam bi nga xam ne moom la yónni ki nga xam ne mooy Qaysar waaye balaa boobu dañuy gis